bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa mawala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu am solo boobu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk ak barab bu sell bi ñu nekk di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yëngu yépp yàlla na ko yàlla no tomb yi nga xamante ne jàpp nañ ne buñ ko bokkee jàngat danañ ci jariñu danañ ci jariñee ñu tànn kenn ci borom xam-xam yooyu mu ñu ànd ak ñun jàngat ko kon niñ ko baaxoo defee noonu rek euh, ñëwaat nañ tey jii fas yéene ànd ak yéen Euh, di dalal benn borom xam-xam ni ñu ko baaxoo defee bala ñu ko jox kàddu gi dañuy xamle tuuti ci aslëf rek ci ay jaar-jaaram euh, xam ne tamit li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun ki ñuy dalal tal tey mooy sëriñ Mbacke Abdourahmane euh, sëriñ Mbacke Abdourahmane moomu mi ngi jànge alxuraan ci ku ñuy wax sëriñ maam Ibrahima Mbacke ginaaw ba mu fa jàngee ba mokkal alxuraan jóge fa dem ci ku ñuy wax sëriñ as jaxate ñëpp xam ko muy jàngale xam-xam foofu ci jumaa ji foofu la tàmbulee am njàngum xam-xamam ginaaw ba mu fa jógee tamit mu jaar ci beneen béréb boo xamante ne ñëpp xam nañ ko muy béréb ràññiku ci wàllu jàng ak jàngale muy kër sëriñ Habibu Mbàkke foofu la mottalee am njàngam waaye nag jaar gi mu jaar ci ñaari béréb yooyu taxul mu bàyyi njàng ak jàngale continuer ci gëstu yooyu ci biir loolu sax ci la at atmee ci benn concours ñu jël ko mu war a jàngale ci école yi nga xamante ne mooy école gouvernement bi ñu affecté ko fële ci Ndar mu tàmbali fa jàngale jàngale fa ay at ginnaaw bi ñu jële ko fa mu ñëw Thiès ci Azhar bu Serigne Mourtala jàngale foofu tamit ayat ginnaaw bi mu ñëwaat fi mu fii ci école bi nga xamante ne moo nekk ci ndaam ci biir loolu tamit mooy ki nga xamante ne mooy jiite mooy imaam imaam bi ci jàkka jooju nga xam ne mooy jàkka si Mourtala jooju nekk ndaam ba tey tamit teewul loolu lépp taxul mu bàyyi di xamlu ak di xamle euh, am na émission boo xamante ne mooy Fatawa di jàll ci Diso FM. mooy ki nga xamante ne moo fay laabiri jullit ñi di jiima tontu seeni laaj ci wàllu diine kon ci gàttal kooku mooy ki nga xamante ne moo fas yéene waxtaan naka noonu tamit bari na ay conférence yoo xamante ne euh, dana dana koy def bi ci mujj rek mën nañoo wax ne conférence bi nga xamante ne ñu ngi ko daan amal fii ci ci ci màggul Darou gi mooy ki nga xamante ne moom lañ tànnoon mu defoon ko fi kon kooku ci gàttal mooy ki nga xamante ne moo fës yéene ànd ak ñun tey jii jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko ci biir weeru koor yi lim fës yéene waxtaane tey nag mooy lu am solo ci dundub jullit bi lu am solo ci dundub doomu aadama muy waxtu waxtu am mu am solo xamante ne ci la fës yéene waxtaan ak ñun tey kon gi ñu fàttali mbooloo mi rek ne képp koo xamante ne am nga laaj boo xamante ne aju na ci lii nga xamante ne moom lay waxtaanee wala beneen laaj boo xamante ne aju na ci wàllu diine incha allah boo ko joxee sëriñ Baye Baye Dame Diakhaté incha allah des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne ñëwoon na fi ci fan yi pa weesu te mu aju ci wàllu diine ci wàllu fiqh incha allah tey fas yéene nañ koo tontu bu ci yàlla andee ñu fàttali mbokk itam ba tey ne waxtaan yi nga xamante ne moo fi jàlloon ak wii nga xamante ne mooy waaj jàll képp koo xamante ne yittewu nga seede yi rek incha allah boo waxtaan wi jàllee boo waxtaan wi noppee rek soo jokkoo ñi nga xamante ne ñoo yor wàllu boobu incha allah dana jàpp kon lii def moom mooy dañ koy jox kàddu gi rek yàlla na ko yàlla defal tawfiix te defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullah ban solo la am sànq gi nga xam ne nit ñi danañ koo faral di sànq léeg-léeg sax du ñu yëg ne ngi sànq waxtu waaye ñu ngi koy sànq te lu amee noonu solo jaaduwut ab jullit di ko sànq danañ jéem a wax lan moo war ab jullit kon kii mu taxaw ci waxtu ci tàmbali bi mbokk yi waxtu mooy dund loolu la boroom xam-xam yi di wax al waxtu huwa al xayaa loolu rekk waroon naa tax nit ñi di ko bàyyi xel ñu bari ci noonu nag umpale nañ ko waaye lu rëy rëy la mën nañoo wax ne mooy capitalu nit bi nga xam ne su ko xasee ñàkk ñàkk na lépp ndax lu waay réaliser ci kaw suuf waxtoo la ko may ku am ngërëmul yàlla waxtoo la ko may waaye nag lu waay ñàkk it waxtoo la ko xañ kon am solo gi foo ko takk weesu na ko góor yàlla yi ngeen di dégg yépp seen liggéey yu rëy yi ci biir waxtu rek ndax mooy ndab li fi nekkoon ñu di ci jëf lu ñu am moo leen ko may yi nit am yépp waxtoo ci gën a rëy moo ci gën a cher ndax moo la ko mën a may nit sunu borom da ko bind mbokk yi ngir mu nekk xalifa ci kaw suuf nekkal fi yàlla di jaamu di dundal suuf kenn ku ne it rol biñ bi yàlla gàll ci saw loos ngir nga war koo dund ci kaw suuf si lu toll noonu ci waxtu la la borom bi jox nit ku ne war naa yég ne amut ci waxtu lu mu war a sànq li tolloog sa dund moom nga am ci waxtu benn minute boo ci sànq rek sa warteef nga sànq boo xam ne bu ëllëgee dañ la wàññi dara waxtu yooyu nga fi am saa bu jeexee nga daal di génn àdduna loolu baax na kuy dox ku ne xam ko kuy dund ku ne xam ko loola taxoon al imaam al xasanul basri rahimahullah daan wax ne yow doomu aadama na nga yëg ne ay bis yu ñu dajale nga ay bis yu ñu dajale nga benn bis bu jeex ci yow ab justu ci yaw jeex na su bis yi jeexee nga jeex yab na aadama innama anta ayaamun majmuwa fa ida mada yawmun faqad inqada baadu loolu imaam Xasan Basri moo ko doon wax di wax am solo nit kon nit àdduna mooy waxtu dund gi mooy waxtu bis bu ci jàll rek benn jus ci yow ñàkk nga ko boo xam ne dootu dellusiwaat loolu mooy waxtu mbokk yi kon mooy nit mooy àdduna ku bëgg a tekki ci ngay jaar ba tekki waaye it ku sànk ku ne waxtoo la sànk ñàkk koo jox cëram wala sàggane ko wala xañ ko àq yim la ameel yi ko ameel mu am solo lool nag am solo goo xam ne moo tax waxtu wu nekk war nañ koy fàttali war nañ koy bàyyi xel ba ci njëkk mooy dafa am fu mu yem nit ki dund bis yi di jàll day jàpp rek ne bis amul fu mu yem lu raw tey boo léegi mën koo dabu déedéet waxtu mbokk yi dafa limité am fu mu yem kenn ku nekk am na ci cër boo am boo xam ne lu mu yaatu yaatu cër boobu rek nga ci am su jeexee moo xam li nga waroon def def nga ko danga dem moo xam li nga waroon def defoo ko danga nga dem wali kulli ummati najal fa ida jaa ajaluhum la yastaaxiruna saatan wala yastaqdimun loolu xeet lay wax waaye nit ku ne yaa ngi ci biir kenn ku ne am na bis yoo xam ne ci àdduna moom nga fi war a nekk am nag luñ la fi sant ne la ci biir bis yooyu nanga nga fexe bala ngaa dem nga def ko kon amoo ci temps lu doy wala lu des looy sàgga looy sànq su waxtu wa jeexee faw nga dem moo xam def nga liñ la doon doye moo xam defoo ko beneen bi ci solo mooy du lu ñuy remplacer waxtu bu xasee jàll jeex na ñàkk nga ko la yoxawoon lu ne ci àdduna mën nga ne su ma ko ñàkkee dinaa ko lijjantiwaat ba jot ba mu des temps temps bi nit xas am bu la xasee jàll jeex na kenn mënu koo dabaatal du siwaat it nag ñu bari ci ñun dañ koy umpule bis yi nit ñi def nit da ko tër rek wut ko ay tur wutal ko ay tur naan tay la dibéer ba mu demee ba jàgg ñu naan bu dibéer ji dellusee dibéeri tey ji mbokk yi du si tey bu xasee jàll jeex na lu la ci waronte defoo ko bis penc lay lay lay teere waaye jeex na jeneen bisay ñëw ñu tuddiwaat ko dibéer waaye du moom booba it am ay warteef yu la ci war yoo xam ne soo nee naa ci dabaatal la ma weesu woon bële moom itam la la ci waroon nga ñàkk moo tax saa bu nit ki sàgganee ba dara raw ci bis na xam ne bis booba perte na ko ci dundam lu mat di xam la bokk na ci solos bis mbokk yi seere la bis benn ci xam ngeen ne ñu bare bari dañuy seere nit say cër ci la bokk yawma tashhadu alayhimu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun suuf si nga toog di ci jëf ñi lay seere ci la bokk waaye bis da lay seere bis loo dafoon ci moom loolu la imaam Xasan Basri nettali woon wax ne am na ñuy wax ne xadiis la waaye wax imaam Xasan Basri la moo gën a wér amul benn bis buy fenk lu dul dana am aji woote ji woote wax ne yow doomu aadama ji na nga xam ne man mii di bis bi mbindeef mu bees laa sa jëfit lay seere bu ëllëgee loo def ci man bu ëllëgee dinaa ko seere fexeel ba bala maa dem ma yóbbaleel la dara su ma demee kat du ma dellusi ba bis ci dootoo ma gisaat ma min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunaada yabuna aadam ana xalqun jadidun wa ala amalika shahid fa fa inni ida madaytu laa a'udu loolu boo ko yëgee ak boo ko bu yàlla sàkk ci lisaanu xaalam moom bi dana la wax loolu maa ngi doon gan si yow bu may dem mënuma ñàkk yu bale dara te lu ma gis ci yow nag bu bis penc baa danaa ko seere ci kanam sa borom fexeel ba su may dem yóbbaale la dara jullit bu ne na yëg ne saa bu bis fenkee dana la wax loolu boo ko yëgee boo ko yëgul moo taxoon imam Junaydi raisu suufiya rahimahullah wa radiya anhu daan wax ne na ngeen wattu seeni waxtu ndax du taxaw day dem te bu demee dootu dellusi ihfadu saa'atikum fa innaha zailatun ghayru rajaa na ngeen sàmm seen waxtu loolu la doon dénk taalibe yi nga xam ne ñoo doon sóobu yoonu suufiyanke na ngeen sàmm seen waxtu xam ne waxtu la woo xam ne taxawut day dem te bu demee du kon fexeel ba balaa dem léeg la ca waroon nga def ko ci du lu ñuy ci it mbokk yi kenn mënt dañ ci waxtu ngir ne bu ëllëgee ma def ci li mu ci waroon def moom buy ñëw day dem rek du taxaw boo defee mu dem boo deful mu dem kenn mënu ko téye te kenn mënu koo denc fenn ngir boo ëllëgee bi ci des it buy dem du witt waxtu du witt mbokk yi saa buy dem il faut mu yóbbaale la dara boo ci defee li nga waroon def mawxif la dana ko bind yóbbaale la ko bu ëllëgee mu seeral la ko boo ko defutit ñàkk a def mawxif la boo ëllëgee dana la seeral ne ak salbiya ñëwoon naa ba jàll la la waroon ci yow bis boobu dara defoo ko ci kon waxtu witt bis bu demee. ña waroon a bind bis booba lañ ca def bind nañ ko moo xam dangaa def wala defoo ñàkk def ak ak taxawaay la taxawaay boobu ñuy bind ndax ki waroon def su defut am na àqu juñ koy topp boo lëgee ñépp a ko tolloo la it nit ñi ñi ngi rawantee ci nuñ mën a jariñoo seen waxtu kenn dundul ci àdduna amul bis bu gën a gudd bisu morom waaye ci résultat yi gis ngeen ne bis bu yàlla sàkk nga gis ñaar ñoo xam ne da nga naan ñii xanaa seen bis tollowul pourtant ñoo tollooy minute ñoo tolloo heure yi waaye njàmbaarug nit ak xam waxtu dana ci réaliser loo xam ne dangay defe ne xajut bis waaye yaafu sum nit bis dana jàll ba rëy mu defe ne bis bi dafa gaaw fekk yaafu sama rek bisu gaawul ba yàlla sosee àdduna ba nëga yi bis yi li ñuy toll noonu lañu toll woon yittey nit moo koy yeexal maamu gaawal jàmbar ju ngeen fi dégg bis yi ñuy dund ci la doon dund ba réaliser li mu réaliser bu amee yitte roy leen mën a sottal dara boo ñàkk yite doonum yambar doo sottal dara waaye bis moom vingt-quatre heures yi mu doon rek la loolu lu ma ta xam la mbokk yi ñépp ko tolloole dana sakkan waaye dana dana xeebu sakkan gi mooy nga xam ne waxtu la nga seere ko lim laaj nga jox ko ko buy dem fees del ak yiw xamoo loolu nga sàggane ko buy dem du la yóbbaaleel dara moo waral ñaari nit teew kii bisam fees del ak yiw kii bisam buy dem du yóbbaale dara waaye bu ñu jàpp mukk ne kenn ki daa gën a gudd la ba tax mu man ci lu kenn ki mënul bis yi moo tolloo ci kanam ñëpp borom bi it waxtu da ko ñoroon lool bàyyiloo na ko xel jàmm yi ba tey xaw ma jaam yi yëg nañ ko wala yëguñ ko waaye borom bi waxtu wu nekk ci alxuraan ngeen gis luy firndeel ne waxtu ñor na ko bëgg na nit ñi bàyyi ko xel bokk na ci lim ciy giñ ñi bare heure bu ne borom bi subhanahu wa ta'ala daanaka giñ na ci ci ngiñul yàlla buñ jàpp ne baat buy romb la rek daa tànn waxtu wi noonu giñ ci dafa bëgg nit ñi bàyyi xel solos la foofu muy giñ waxtu yàlla giñ rek da cay wane na lu am solo la lu mën a jariñ nit ki la waaye lu ko mën lor la wal asri giñ na ci wal layli wan nahaari wad duha wa layaalin ashr wal fajr yëpp ay heure la giñ googu borom bi di giñ di saxal ak doon gum doon benn ak moom gum moom jaam ñi war nañ caa dégge ne waxtu dafa am solo ci suñu borom kon dund jullit waxtu lu ci rëy la bu koy sàggane mi ngi sàggane koom mi gën a rëy ci am koomam borom bi it gis ngeen ñor gu ko waxtu ñor moo tax da ko noslu manoon na bi muy julli lu jaam ñi masalan mën leen rek bis bi na ngeen fexe ba julli juróomi yoon waaye waxu ko daa wut ay waxtu yoo xam ne ngir ñu nangu julli gi ca waxtu yooye nga koy def kon mi ñuy jàngal organisé wu inna salata kanat ala al muminina kitaban mawquta li ci des lépp da ko organisé koor mi da ko wutal waxtu bu jotee nga def ko bu jotagut warul la asaka da ko wutal waxtu aj makka da ko wutal waxtu loolu mi ngi jàngal ne yéen itam ginnaaw li ma leen sant dama ko fixé ci ay waxtu bu jotee ngeen nos ko def ko ca li muy tekki mooy seen dund jëpp it noonu ngeen war a organiser woo lépp ngeen wutal ko waxtu woo xam ne bu jotee ngeen tënk ko ca def ko ci yàlla ci leneen ab jullit bu xamoon julli ni mu nekkee ak ni mu organisé woo ci bis yi dana ci jàngi organisé wu saa ba ko respecté woo rek dan la jàngal nga organisé xam ne leen lu nekk dafa war a am waxtu wuñ ko wutal bu jotee ñu def ko li ñuy tudde fawda muy désordre lu yàqu ci àdduna moo ko yàq li ngay def doo ko wutal waxtu doo xool kañ lay tàmmul doo xam kañ lay jeex saa bu ci sa xel nekkee daal nga def bu ci sa xel génne nga bàyyi loolu mooy li yàq adduna borom bi nag ngir bañ loolu moo tax bi mu ñu sant jaamu it da ko wutal ay waxtu yoo xam ne boo bëggee ñu nangul la ko da koy tënk ci waxtu we boo ko defee te ak seegut dee ko nangu boo négee ba mu weesu nga door koo dafit dis ko nangu mbaa boog dana yóbbaale bakkaar am solo gu waxtu am solo nag mbokk yi moo tax mag ñu baax ñi wax yu dul jeex lañ ci wax boo delloo ci téere yi da nga fekk ne ñoom cër yu rëy yam ci seen borom xam guñ xamoon xiimay waxtu moo leen ko may ñu teel koo fonk jariñoo ko nañ ko war a jariñoo ñoom ñoo wax naan alfaqiru ibnu waqtihi loolu sufiyaan ki faqir jooju firiwul ku ñàkk waaye mooy alfaqiru ilallah ab sufiyaan ki ci bu njëkkoon faqir lañ ko doon tuddee mooy koo xam ne dafa aajewoo jëm ci boromam amul soxla ci àdduna ak li ci biiram yàlla daal la dëgmal gisul leneen kooku daa war nekk doomi waxtoom moo di ne waxtu nit ki ni muy fonke woy juram ni mu koy joxeb cër ni muy tënkoo ci ay ndigalam ni mu koy bàyyee xel noonu la nit wara a mel ci waxtu loolu lañuy ñuy sëriñ bi doon tënkal ci bayit yam waxoon ne fa saadiqul muridi man yanqalibu bi hukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan murid saadiq boobu mooy alfaqir maanaam waxi gaa yooyu la tënk foofu ne murid saadix dëgg mooy koo xam ne waxtu jamono ju nekk la jamono ji laaj ca lay nekk du sàggan ba waxtu weesu mu cee dabaatal nga xam ne boo ko laajee dalay wax ne lu ma waroon def démb lay def tey la ñëwagut it xamagut lu cay xew ndax ak seegut kenn toggu ko jëf kon du ko waajal fi mu toll daal ci lay tënk léppam dana fexe ba daal waxtu wi mu toll lu waxtu wi laaj dana ko ko jox loolu mooy fasaadixul muridi man yanqalibu bi xokk hukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waxtaan loolu mooy wax ji gaa ñi waxoon ne alfaqiru ibnu waqti saa bu waxtu woo nekk am na lu la ca war am na lu mu soxla fexeel ba loola lépp nga tënk ci sa dund bu jàllee mu jàll leneen ñëw nga jox ko leneen waaye bul nekk ba waxtu jàll ngay dabaatal la ca waroon lu ñëwagut it bu ko bàyyi xel bàyyi lu dul bàyyi xel waajal ko waaye fi nga toll moom am na loola ci war loo xam ne fexeel ba tënk ci sa waxtu moo taxoon Cheikh Ibnu Ata'illah borom xikam daan na wax ne nit ki li ko war mu ne damay nekk ba am jot door koy taxaw képp koo xam ne yaa ngi dund loolu na nga yëg ne feebari bakkan yi ne ci dal gàllankoor gaa ñu baax ñi gàllankoor na la yi nga xam ne gaa ñu baax bu njëkkee moom la njëkk saafara ñu koy tudde ru'unaatun nafs bon bon yi bakkan sikki bakkan bokk na ci sikki bakkan Cheikh Ibn Ataya lay wax koo xam ne li ko war ci ay jëf danaan su ma féexee laa koy def bu nit xamoon boppam xam ne du féex ndax waxtu wu nekk la la ca war soo ko defee doo féex te waxtu amul ci àdduna woo xam dala waru la ci ki xamut boppam rek mooy jël waxtu jàpp ne fi mu ne nii dara waruma mu toog defut dara waxtu wu nekk am na ci sa digg ak sa borom sa digg ak sa bopp sa digg ak sa moromi jaam lu la ci war la war a taxawee loo xam ne boo ko xamee doo am jot kon moo tax mu ne ihalatuka al a'mala ala wujudil faragh min ru'unati nafs bokk na ci sikki bakkan bokk na ci bon boni bakkan yi nga xam ne yu nit ki war a saafara la koo xam ne li la war dangay naan damay nekk ba féex damay nég ba am jot damay nekk ba nangam Umar euh, ibn Abdul Aziz mi gaa yi tudde xaamisul xulafaa rashidin moo doon wax ne bi ma ñëwee jamono fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne kon taabi'oon yi mu fekkante woon la doon wax fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne ñu xëre woon ci seen waxtu moo raw yéen ni ngeen xëre ci wutum xaalis ni leen seen dërëm yi ak seen dinaar yi ñore jamonoom la ko doon wax ña gisoon man ñu bàyyi ko ci yonent bi di ay saxaaba ki taabi'oon la ma fekk waxtu ñore woon leen yéen defu leen ko ci waxtu waaye ci xaalis ngeen ko def adraktu qawman kaanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum nga xam ne lu ñu dégg ci loolu mooy kon ndekete sahabatu rasul ak gaa ñu baax ñépp seen yitte mooy waxtu lañ xamoon jox ko àqam lu mu laaj ñu jox ko ko kenn du leen seen ñu nekk loxoy neen wala defuñ dara fu ngeen fi gis ku koy def rek xamul boppam xamul li ko yàlla gàlloon ci kaw suuf si Omar waxoon na guddi ak bëccëg yow jaam bi na nga xam ne guddi ak bëccëg ñi ngi jëf ci yow loolu ba tey Cheikh Omar ma ko waxoon guddi ak bëccëg yow jaam bi ñi ngi jëf ci yow fexeel ba jëf ci ñoom maanaam nit ki su ko yëgee ak bu ko yëgul bëccëg bi romb yóbbaaleel na la dara guddi gi romb yóbbaaleel na la dara ci sab dégg sab gis sa cawarte sa kàttan bis bu ñëw yóbbaale ci dara ma waral boo fa yàggee tuuti sab dégg dootu neex say bët dootu neex dootoo sawar bis yi ñoo doon lekk lekk ci yow fexeel nag ñoom bu ñuy jël ci yow buñ la buñ la buñ la ëpp ful buy dem yóbbaaleel na la dara fexeel ba sëf ko dara yow itam mu yóbbaale loolu la xakim ba waxoon innal jadidayni idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila guddi gi ak bëccëg gi ku njàgg romb loo bees bees danañ xëy xëy rappal la mag ñi jekki-jekki màggat ko ku fi gis màggat ba lu man dañ ko ko manal bis bis ay bis romb na yoo xam ne man naa moo gënoon a sawar ci ay moromam waaye jamono waxtu moo nangu ci moom lam ko joxoon kon nag boo ko yëgee mbokk mi ak boo ko yëgul bis bu romb rek jël na ci yow dara soo fi yàggee tuuti mu nangu lépp far mooy tax nga dem ba njëkk yi dootu déggati léeg-léeg balaa gis ay dañ koy dimbali ci ay ay ay ay miyeeb léeg pour mu nopp bu dégg ay écouteur lay lay teg buy dox day wut bant sukkandiku ci loolu lépp ay waxtu amoon na yoo xam ne ajowu lépp gis bi neex léppam neex dégg bi neex waaye bis yi di ko nangu par benn ndax nag fulla la bis yooyu di nangu ci yow yooyu yow itam jëloo ci ñoom dara kon nit ki su bis dikkee jëlal la dara fexeel ba yooyu itam nga jëlal ko dara moom la Omar waxoon ne inna al-layla wan nahaara ya'malani fiik fa'mal fihima dañuy jëf ci yow yow itam fexeel ba jëf ci ñoom fexeel ba jëf ci ñoom ñoom borom mag ñi daañu wax daanañu wax ne bokk na ci mandarga mi ñu xamee ni àdduna yàqu na mooy sànq waxtu xëy na ña doon wax loolu bu ñu fekk woon suñ jamono danañ waaru ñoom ñoom lañ tudde woon sànq waxtu agut fii benn yoon waaye nee nañ bokk na ci alaamatul fasad idaatul waxtu fu ngeen gis ñu sànq waxtu xam leen ni àdduna yàqu na foofa ndax waxtu mooy li gën a cher mooy li gën a am solo agoon nañ ci ñoom di wax ne nu ñu war a dundale waxtu ak nu ñu war a fonke waxtu koo xam ne sa tey ak sa démb ñoo yem boo doon commerce xamal ne perte nga nax nañ la nit koo xam ne sa tey ak sa démb ñoo yem nga xam ne góor góorgóorlu ba li nga def démb lépp tey fexe nga ba def lépp boo doon commerce perte nga nax nañ la nit ki bis bu set daa war a yokk loo def tey bu subaa expérience bi nga ci jëlee tey bu subaa da ko war a jariñoo yokk sa lu baax saa boo xamee ne tey jii liñ ci am ci lu baax mook la nga amoon ci lu baax démb ñooyam képp perte nga ci sam commerce te dund gi commerce la mbokk yi boo amul bénéfice perte nga ndax yaa ngi yëngu yaa ngi sonn waaye nee na koo xam ne nag tayam day yées démbam kooku moom maloon la rëbbum yàlla ma war la ci kaw moom yeewut baax gi moom la waxoon ne man manistawa yawmahu fa huwa maghbun wa man kaana yawmuhu sharran min amsihi fa huwa mal'un ndax nit ñi danañ sóor loolu bàyyi xel ne ndekete bis bu jàll bu ne war na maa yóbbul lu ëpp la ma démb jàllaloon lu ma def ci lu baax tey bu subaa war na maa def lu ko ëpp su ma ko defut day mel ne dama perte ci sama dund moo taxoon am ko doon wax ci ñoom naan koo xam ne sag dund da nga koo jeexal saa boo xëyee na nga xëy ay xàq yu la war yooyu fas yéenee faj àq yi nag mën naa doon sa borom àq yoo ameel sa borom wala yoo ameel sa bopp wala yoo ameel sa moroomi jàmm nit du xëy te àq yu mel noonu gàlluwut ci loo sam fexeel ba boo xëyee nga faj fexe noo ko faje wala farata ju la war ndax àq yi am na yoo xam ne farata lañ am yoo xam ne ak gujj farata wala tedd nga joo fekkoon say maam nekk ko tabax ko ba mu jóg nga donn ko ci ñoom ameel nga àqi war koo yokk waroo koo seetaan ba mu wàññi ko wala boog sax war ngaa bëgg ngërëmul yàlla wala ngërëmul bàyyi ko ci jaay sama war a mi jaam ngay xóoxóorlu ci daf lu ñuy sante wala xam-xam booy sàkku nee na koo xam ne xëy na ba jant bi soo xëyut ci benn ci yooyu su fekkoon ak mbokk dox na diggante ak bis booba na xam ne dog na mbokk ko moom la wax ne man am daa yawman min umrihi fi ghayri haqqin qadaa aw fardin addaa aw majdin asala aw hamdin hasala aw ilmin aqtabasa faqad aqa yawmahu wa zalama nafsa kon ndekete nit ki su amee bis bu mu xëy ba jant bi soo aq yi ko war ci diggam ak boppam ak boroomam ak i bu ci taxawut wala mu woyofal ko rek defut la ko war ci bis booba loolu it bokk na ci war a xam euh, Abdullah ibn moo doon wax naan mësuma rëccu dara rëcc gu àgg ci mel ne bis bu jant fenk ba so mu leer ma ne sama digg wàññiku na te samay jëf yokkuwu ci nee na lu may rëccu man loolu moo ci raw man daal sañoon su ma sañoon bis bu ñëw ba jàll mu leer ma ne ab bis wàññiku na ci sama dund danaa fexe ba samay jëf yu baax yokku ci su amee nag bis bu ñëw ba jàll te defuma ci dara lu baax nee na man jàpp naa ne perte na bis boobu ba dama koy rëcc rëcc gu tar moom la waxoon ne ma nadimtu ala shay'in nadami ala yawmin gharabat shamsu naqasa fihi ajali walam yasdat fihi amali yonent bi alayhi salaam waxoon wax joom solo joo xam ne kenn ku ne ci ñun jullit bu ne war na koy teewlu saa su mooy nee na noonu na ñaari xéewal a ngi nii ñaari xéewal yu bokk ci xéewali yàlla yi ñi ëpp ci nit ñi xamuñ ko ñu ngi koy sànq ñu ngi koy yàq te xamuñ ko mooy xéewalu wér ak waxtu wi nga am amuk jot ku yàlla defal wér gi yaram wala nga am ak jot am temps pour def lu baax te defoo ko am nga xéewal gu rëy goo sànq loolu yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon ni'mataani min ni'amillahi kathirun min annaasi maghbunun fihima as-sihhatu wal faragh ku ngeen gis mu raw ay moromam ñaar yooyu la exploité ba mu amee wér-gu-yaram fas yéene defal ci yàlla loo xam ne jéggi na dayoo ba mu amee jot àdduna jiitalugu ko mu góorgóorlu ci lu baax ba liggéeyal fi lu ñuy soow ku ngeen fi dégg ñu di ko yéem ci àdduna ci ñaare yu la sukkandiku moo taxoon Serigne Touba radiyallahu anhu moom mi déggoon jamono xamoon diine xam nga jéggi dayoo mu nit ñi ay bis lañuy wax ku sànq bis wala ay waxtu moom ak noo la doon wax weesu na ab bis bu lëm ñëw jàll nga sànq waaye ak noo gu génn ci yow gune da nga ko war a contrôler ndax ci lan la génn moom Serigne Touba radiyallahu anhu foofu la foofu la àggale woon fonk waxtoom moom da wax ne jullit bi gépp noo gu muy noyyi war naa xam ci lan la ko noy kooku jëlale na ay waxtu yooy toog te nekkoo ci dara wala bis booy toog te nekkoo ci dara ca la waxe woon ne yow sama mbokk foo toll na ngay régler sa yëg ci yow say cër na nga koy sàmm ci waxtu wu nekk di sàmm say noo ndax non na noo gu bàyyikoo ci nit gu ne mi ngi mel ne wurus wu cher boo xam ne lu ne mën nga ko cee am ci ay alal boo ko exploité jaay ko fi ñu ko war a jaayee boo ko sàgganee nag jaay ko foo ko wër te jaayee perte ji da perte ñaari yoon ndax ñàkk nga la nga amoon te lañ la nga ko wootee jëru ko ci yow loolu taxoon sëriñ bi wax ne wa kun uxayya daabital xawaasi fi kulli waqtin xaafizal anfaasi li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariya al kanza biha la yatanaha xayruhu fantabiha moom nee na noo ne kooku boo ko seetlu ab seconde mën naa wax daanaka lay tollool sëriñ bi nee na wurus la woo xam ne lu ne mën nga ko ci am ndax lenn loo ci def am ci ngërëmul yàlla mooy taxeg àdduna ak alaxira kon sa genn noo googu jër taxeb noonu mu réyee nga xam ne man nga cee am ngërëmul yàlla waaye noonu nga ci mën a amee mbugalum yàlla ndax man nga cee def loo xam ne yàlla mere na la ca ca ku yàlla merum yàlla wàcc ci kaw musiba dal la te lu mat a lu am solo la fexe ba moytu merum borom bi waaye lu am solo la it fexe ba am ngërëmul borom bi ndax ñaar lañ yoo xam ne du yam ci yow ngërëmul yàlla du yem ci yow jaam bi ko bi ko sàkku bu am ko waaye merum yàlla it yow mi ko toggoo ba am ko du yem ci yow am na xadiisu xudsi bi wax naan ana allah laa ilaha illa ana borom bi wax ne man ma yàlla kenn du yàlla ku dul man ida radaytu baraktu wa laysa li barakati muntaha saa yu ma wàccee sama ngërëm fenn barke laa cay boole sama barke nag amul fu mu yem daay waaye ne wa ida gadibtu laantu wa laanati tablugu saabia min alwalad su ma meree dinaa su ma meree dinaa rëbb dinaa móolu te samam rëbb man yàlla dana topp nit ba ci juróom-ñaareelu sëtam loolu day wane kon nekk nit ki war naa góorlu ci sàkku ngërëm waaye moytu merum yàlla ndax du yam ci yow bu dee ngërëm li dana la weesu topp say sët waaye bu dee merum yàlla it noonu lay topp nit ki walla billah kon waxtoo ngoog sëriñ bi wax ne wenn waxtu woowu mën nga ci am yiwu dul jeex ndax lenn lu baax loo def mu topp la topp say sëtaat ba ay ay junni at ñépp lu ci jariñu wow yiw mooy laata naa xayru mooy yiw woo xam ne ngëneelam bu jeex moo taxoon sëriñ bi wax ne nit ki ak noogoo xam ne da ko génne te àndute topp yàlla su ëllëgee aw naqar wu rëy la la jural ndax da yëg ne amoon nga koom mu rëy ba noppi nga sàgg ne ko mooy li mu wax ne ixlaawu abdin nafasan min taa yujibu la lahu fi saa ñu demee bis penc noogu nit nooyi woon fii ci àdduna te ba mu koy nooyi àndut te topp yàlla su boobaa danga nga gis pertement bi mu la jural nga gis ñi ko noyyi woon ci topp yàlla bénéfice bañ ci am da nga mat sa baram di rëccu ne lu ma doon noyyi te noyyu ci topp yàlla daan ne waaye nag su fekkee da nga ko noyyi ci mooy yàlla moom kooku moom weesu na aw naqar waaye rëccu la pertement la boo xam ne mbugal lay doon ci sa kaw amma isa axlayta fil ma'siya fa daaka xusraanun mubinun fadriya moo taxoon sëriñ moom li mu doon santaane mooy jullit yi la mu doon dénk dénk taalibe yi ngeen dundal waxtu ci lan ci farata ak naafi la adduna ñaar yooyu la farata la yàlla gàll ci digg mag muy sa digganteeg moom wala sa digganteeg sa bopp wala sa digganteeg say moroom bu jeexee ju ne am na ay naafila yu ci tege jaamu yàlla yël yàlla sant nga di ko defal moom yàlla julleeg woor ak aj màkkaak joxe asaka yépp am na nay naafila ku ci nekk am na farata waaye am na naafila da nga julli farata di julli naafila di woor farata di woor naafila di aj farata di ajug naafila di joxe asaka di farata di joxe asaka joo xam naafila la muy saraxe sëriñ bi ne say waxtu na ko dundal ci yooyu fu farata jàllee naafila moom du jeex te ndollan la yoo xam ne yàlla du sànq jëfi aj rafetal fexeel ba sa dund gépp nga jaaxal ko ci ñooyu waa amiril awqaata bin nawafili ba'da al fara'id bila taxaafuli moom loolu la dénkaane woon ku ku ku jëfandikoo dénkaan loolu doo am ci sa waxtu looy sànq wala looy dugal feneen ndax do waxtu du ñëw nga ne waxtu wi kat awma lu may def loolu amut ci ci jullit bi am na yoo xam ne jullit bu xamee boppam du ko du ko rotal ci biir dundam ak jot su ma féexee su ma nangam jullit du féex jullit du am jot ndax waxtu wu nekk am na lu la war benn muy farata mbaa muy lu ñu sopp waxtu wu nekk rek am na lu la war soo génnee farata ji naafila yaa ngi fi yoo xam ne du jeex te aw yiw la te yàlla du sànq jëfe aji rafetal kon kenaan su ma féexee wala fi mu ne defuma dara mooy ne kon xamut dëgg-dëgg lim ki mu doon moom waaye boo ko xamee doo am jot doo am temps waxtu wu ne yaa ngi ci dara te bu ngeen seetoo nit yàlla ñi foofu lañu toll woon Serigne Touba radiyallahu mag ñi mas nañ ko laaj ne ko xanaa doo ne du ma wax ne duma ko def de waaye duma ko nekk fenn ñun ñëpp nag dañuy toog ci barab di nekk nelaw non seulement di ko nekk waaye dañ koy woo sax lal say lal ba mu jekk teg say ngeganaay léeg-léeg sax nga taal rajo boo xam ne di déglu bande bëggoo bëggoo déglu wax ji waaye danga nga bëgg nelaw ñenn ñi àgg ci di naan ay doom Sëriñ Tuubaa moom daf daan kër kër yi di kër kër yi ba nelaw fekk ko fa nee na du ma ko xaar fenn kooku mooy ki xam waxtu. waxtu mooy loolu parce que boo xamee lim làmboo doo ko fa doo ko fayee occasion boo ci am dañ nga ciy profité pour yokk ci sa yiw ndax yaa nga jëm ci bis boo xam ne du jeex war nañu fàttaliku mbokk yi bis benn ci bis dund gudul jeex la te lañ fay consommer lépp fii lañ ko liggéeyee kon yow war ngaa yëg ne li nga am ci àdduna ci waxtu amoo ci lu doy parce que da liggéeyal lu dul jeex waxtu bu limité nga am ñu ne la liggéey ci loo xam ne fa nga jëm bu ëllëgee limité wul masalan ku ñu joxoon ab tool ne la bay loo xam ne dund gu dul jeex nga am waaye nag la la fay yor lépp la la fay yor lépp ci tool bi nga koy bayee ku xam lool doo sàggat doo sàggan ci waxtu doo ko doo ko doo ko woyofal mooy la waxtu walaaj lépp da ko jox loolu mooy dund julli ci kaw suuf kon noonu lañ ko war a fonke waaye nag li am mooy nit ñaa ngi sànq waxtu li waroon am mooy li ñu wax waaye liñ seetlu mooy sànq waxtu la nit ñi def buñ ko yëg ak bu ñu ko yëgul ci anam yu bari nag sànq waxtu ñaar la ndax waxtu ndab la ndab boo ci defu dara sànq nga ko buñ la ko duylo ba mu fees nga duy ko mu dégg nga bàyyi sànq nga ko buñ la ci duyloo suukar nga def ca suuf sànq nga kon ñi ngi sànq waxtu mooy ne saabu waxtu wi dikkee nga waroon cee def defoo ci sànq nga ko bàyyi ko mu widd wala ñu ne la def ci fukk nga def ci juróom bàyyi wala ñu la julli ci nga dem tokk di ko nelaw di ko waxtaan lu ci nekk sànq waxtu la lu nekk nag julli ñaa ngi koy def bari na lu ñu ñàkk ci àdduna loolu moo leen ko xaj ci waxtu woo xam ne seeni noon ñoom seen ngànnaay li gën a wër mooy waxtu ci dañ am fonk ko fonk goo xam ne duñ ko sedd dara duñ ko bàyyee dara léppam lañ jël ci suñ jataay yi ñu am na baat yoo xam damay wax ne ci xaamuusu alxayaa al islaamiya waru ci woon a am ay mufradat la ay vocabulaire yoo xam ne waru ci woon am waaye dañ ko ci gis ab grand place grand place lu muy tekki mbokk yi jataay boo xam ne ña fay teew duñu fa def dara ku daf ku nopp jàpp ne noppi nga gis sa àdduna daal demal toog fa ku la romb nga wax ci moom dara yooyu jur na yu dul jeex ci njun bari na xeeti fa yoo xam ne yenn yi bàkkaar kese la foofu la juddoo mag ñi ba ci ak gone yi foofu la tam juddoo wuure dam ñu dem ba yokk ci mariage bëloot ak jot rek la woon ab garam place amuloo def jàpp nga ne amoo def ne sax nit sax amul lu du ñàkk lu muy def waaye yow yaa jàpp ne amoo loo def nga ne naa dem foofa jeexal fa waxtu wi loolu yàq waxtu la mbokk yi ku xam sa bopp xam li nga am ci temps ak li ci war amoo jot gooy dem ci garam place di waxtu wu nekk am na lu la war waaye wut sa garab bu sedd goo xam ne waxtu wu nekk nga daje fa su ngeen dikkee lu neex ngeen waxtaanee bu jeexee ku ne dem bu ngeen xalaatoon ci bis bi li la war wala nga xalaat sax yow bu fekkee ne da ngay dund ci ron barke barke boobu ki ko faggu fi mu jaar ba am loola boo ci xalaat da nga xam ne amoo jot pour toog ci ay garab yu set kon day baat yoo xam ne waruñu ko woon am foo yooyu ci juddoo waru ci woon a juddoo musiba mi ci yokk nag léegi mooy écran mag ñi daan nañ am ay jot daan nañ am lu ñu tudde jot di ci di ko yàq waaye léegi nag ndaw ñi dañoo yàq dañ ko yokk ñoom parce que sunum noonu moo ñëw indi ñu écran profitoo ci moom di di ko exploiter ñun ñu ci yàqu suñu tam ñaata waxtu nga gis nit toog ci ron écran wu téléwision lu baax la am na ay émissions yu am jariñ yoo xam ne man nga bu jotee nga dem seetaan ko jariñu ci dem am na ay xabaar nga bëgg xam li xew nga déglu ko waaye koo xam ne booy xëy suba ba jant bi so télévision ba mu jàpp ba mu tëj mu jàpp beneen fu muy seetaan ba neexatu ko mu tuux feneen loolu la yendoo mbokk yi lan moo gën a doon lu sànq waxtu li wér mooy am na lu la waroon defoo ko léeg-léeg fàttaliku ne amoon naa rendiwu sàngam waaye émission bi sàngam moo tax ma fàtte ko yëgoo ne yaa ngi yàq sa temps yaa ngi lor saw yaram ndax jataayu yàgg yu baaxu ci nit yàlla bindu nit ñi pour ñu toog loolu lu ma ta xam na yaa ngi yàq say bët écran baaxu ci bët bu yàggee nga ñàkki bët yooyu yëpp nga dajale ko di loru te fekk am na lu la waroon loo dundal loolu ñun ñu ne ñu ngi koy ñu bari ci ñun ñu ngi koy dubbi set ay xabaar mbokk yi doy na ci bu mënta ñàkk suba ngoon rajo yi ngeen xam yépp xabaar yi dañu yi ñu baamu la yi ñu waxoon ci suba bu amee yi bees ngoon lay jëmaat mais dangay gis koo xam ne 24 sur 4 heure bu jot dana déglu xabaar bàyyi liggéeyam bàyyi ay waxtu yu ko waroon kon ma ngi sànq waxtu ci loo xam ne jëru ko ci moom léegi nag portable yokku ci tubaab yi ko defar gis nga ay fookaay lañ ci dugal yoo xam ne ñoom ñi ko defar amuñ googu jot seeni gone yi nga xam ne mënaguñ dara pour ñoom la fii nag mag mu sax bi jaaw ngay gis mu tiim ko di manipuler rek suba ba ngoon mu ne ci portable du def lu am njariñ du ko wax fekk ay faratam la bàyyi te yi koy def ñoom lañ koy doyee mooy seen gone yi nga xam ne amuñ ku leen yor xamuñ li ñu def ñu wutal leen bàyyi leen ko yow mag mu sax bi jaaw nga ñëw gàddu gàddu gàddu portable ne ci jeu lu ne nga dugg ci amul la njariñ yaa ngi ci sa dund looy sànq loo xam ne boo ko xamoon doo ko sànq loolu mbokk yi lu baax lu mat a xam la ñu xam ne yooyu tubaab yi dañu koy naxe ngir ñoom ñu fas yéene ñum ñuy dund ci ñoom ndax jamono ñu dafay loolu bàyyee la yooyu ñoom ña nga ca di lu loolu jeex na bis bi yàlla sàkk ñu karee lu bees loo xam ne yow rolu mustahlik rek ngay doon kuy consommer rek mais doo jéem produire mukk lu bees génn na nga fexe lu mu ñu ko jaayee lu mu seer seer nga fexe ba am ko ñu lay gën di raw di la gën a jekku yow na ngay nelaw loolu ma ta xam la liñ am ñoom ci lu baax mën nañ ko jariñoo waaye la ca njariñ la ñuy jël la ca des nañ leen ko delloo jullit warut am jotug xëy soo ba ngoon di sànq waxtoom ci yooyu ñu ngi sànq waxtu mbokk yi ci loo xam ne une heure de temps laaj ñun ñu jox ko ñetti waxtu loolu day am loo xam ne maanaam dëgg la lu baax la waaye mënees na koo sottal ci wenn waxtu yow nga def ci ñetti waxtu bi mu ci njëkk wax mooy togg aw jam fii ci Sénégal jigéen ju aaye bis bi amul beneen soxla bu du togg ndax jaadu na bis ni yaatoo liggéeyoo bu ñu la laajoon ne la tey loo ci liggéey nga ne togg naa jàng togg reer képp nga mën a wax te jigéen bu ñu xëyee ba jant bi solo la ñuy def loolu mu yàq dund gi nit ki war naa mën a def loolu defe leneen étudiants yi jàng nekk bitim réew di toggal seen bopp xam nañ ne togg du jër taxortu dañuy jàngi heure yi ñu war a jàng bu ñu noppee dikk danañ togg añ togg reer te duñ yàq benn programme fii nag jigéen ju aaye benn soxla programme boo ko mën a jox mu la tey dama aaye bàyyi ba la kon dundam ci benn plat bu muy togg xoolal maanaam bu ñuy togg añ man naag yow six heures de matin ba deux benn palaa lay togg ndax loolu li ko jox ci temps yooyu am na ko yaayoo na ko am jurul xalaat waaye boo ko seetloo yooyu liñ ko jox ci daa jël ko nit ki mën na fay togg lu ñu mën a jariñoo daf liggéey liggéeyal fi yàlla leneen ba boog mu liggéeyal fi àdduna leen waaye buñ ko toggee bu noppi buñ koy jariñoo ñaata waxtu lañ ci sànq gis nga tubaab yi togg di lekk xalaatuñ al wajabatu sariya li ñu tuddee fast food ñoo ko créé parce que pour ñoom nit amul jot bu lekk jotee jaaral fenn jël fa lekk di lekk dem di di di liggéey di yow nag da ngay toog une heure de temps wala deux heures de temps tiim benn palaat boo fa jógee ne faaw mu noppalu tuuti waaw lekk boo ci jógee looy looy noppalu ci noppalu nga nekkoon jàpp naa ne mais da nga lekk ba noppi ñëwaat damay noppaluwaat trente minutes wala une heure de temps door liggéey kon kon kañ ngay kañ ngay jëriñ sam réew ñaata waxtu ngay sànq bokk yi yooyu ñun ñëpp ñu koy dund waaye nañu xam ne ay défaut la ci ñun yu ñu war a saafara bu ñu bëggee li mag ñi amoon ñu am ñoom mosuñu am googu jot. waaye waaj waajtaay fi mu ne nii ci Sénégal bu koor dikkee dañ lay wax naa la koor da wax bis bi day yaatu xam nga lu ko tax yaatu añ biñ ci añul parce que fu muy di jotee mbuusoo bi yëpp noppi nañoo def dara damay damay damay nekk baañ ba noppi diggante midi ba trois heures du ñu def dara lu añ ndax añ am na boobu importance ndax añ am boobu importance mbokk yi yooyu yooyu yu ñu war a xam la hmm? di ko bàyyi xel baax a baax kon ñu ngi ko yàq xew yi ñu am xew la l'islam moo santaane xew am na ci yoo xam ne moo ko wooyee waaye liñ koy jox ci temps na yeewu ngénte masalan doyoon na ci sunna ku mën a fekkee tudd ma nga ñëw fekkee ko buñ noppee nga dellu ci sab liggéey su mënta ñàkk su bëccëgee bu añ bu noppee nga ñëw añ si mais li ñuy xewal ko mooy lan ku xew la ngénte ñëpp ngay wow ku ñëw sax nga mere ku ñëw it da ngay bëgg mu yendu ba ngoon ñaata waxtu ñaata nit ñooy sànq seeni waxtu ci loolu ci loo xam ne la la sunna digaloon mooy nga yëg ko boo mënee fekkee te du ma fekke ko gis nga dëkk yi nga xam ne liggéey jett na mënatuñ ko gisutoo fu koy dajaloo di di ci ngénte fajar lañuy ñuy liir bi dem seen liggéey sa benn benn xarit suba ci géey ñëw añ si ñi am jot ñun nag léegi fu ngénte xew nit ñi noppi nañoo liggéey jàngale bi du jàngale tey tailleur bi du liggéey ndax sama xarit bi dafa am ngénte ba kañ ko kon temps boobu ñu ngi ko yàq ci loo xam ne dëgg la sariya ko digle mais diglewu ko noonu buñ ko joxoon lim yeyoo li ci des danañ ko mën a jar ñoo feneen bu dëj dikkee loolu la ñuy def dëj sax nga liy sunna moom dajaloo dajaloo bu dëj du mbokk yi ñun ñëpp gëm nañu waaxi la dajaloo di jàng alxuraan def sarax nangam ñu ngi koy def rek de suñuy aada la mais laysa mina sunna fi shay sunna si yonent bi sax moo doon nit bu faatoo ci armeel lañ koy jaale ci buntu armeel ba tey am na ñoo xam ne loolu la ñuy def ci buntu armeel la ñuy taxaw ku lay jaal jaal la ngeen ñibbi waaye dajaloo ci kër ngir ub dëj laysa min sunnati nabi sallallahu te ñun ñëpp koy def ñetti fan bu xasee weesu dañuy tere jaale loolu mooy sunna ñetti fan nit ki bu faatulee sañ nga ko jaale tey ak suba ak ginnaaw suba bu ñetti fan yi xasee weesu dañuy wax ne fàttali musiba la te loolu jaaduwul ci julli ndax li tudd jaale mooy lan mooy defal ko fàttali ko ne ko aw tiis dal la kat waaye du yow la njëkk la dal muñal ba muñee loolu bu fekkee ne ñetti fan yi xas na jeex war naa fàtte war naa miis tàmbali yeneen dund fii nag ba at mi de nit ñi dañuy jàlle te ñu ne la bu weesoo ñetti fan fàttali musiba la daganul kon ñun li ñu yàq ci temps xamuñ nu mu toll donte dañ koy yàq ci loo xam ne daa mel ne dañ ci sàkk lu baax waaye baax na ñu xam ne lu baax li ñuy sàkku sàkkoo ko ni ko yoon santaane mooy tax ñu mën cee jariñ kon yooyu ñëpp war ñoo xam ne di ci mere ay nit diw jaale siw ma wala ñëw na fi waaye taxawu fi yënduwut deful nàngam yaa ngi koy mere ci loo xam ne loolu la borom bi santoon yow kon yooyu yëpp yu mat a xam la ba ci mbokk yu daje nuyoo rek léeg-léeg ñu taxaw ñu jox ko ci waxtu loo xam ne yeewu jàmmante boo xam ne doo xam fu mu yem di laaj yoo xam ne ñëru la bëggoo sax ñu ko ci tontu léeg-léeg ci jàmmante nit laaj loo xam ne soxlawu tontu ndax amul la njariñ ma waral nga dégg nit di di ko répété ay yoon yoon benn laaj mu laaj ko nangam yoon ana waa kër ga ana waa kër ga te sëriñ Touba de radiyallahu anhu nit toog na di wax di wax jàmmanteeg mbokkam ne ko ana soxna ya mu ne ko la taqrabu zina ana soxna yi la ko laaj ñun nag fii lépp ngay laaj lépp te doyoon na nuyu nuyu bi gën a baax mooy bu lislaam asalaamaaleykum jàmm muy lépp soo xasee am jàmm am nga lépp boo ko xasee wax nit wàccoo nga moom. léegi nag koo jaaru ci santam mu ne la nuyuwuma fii la rom mooy wax asalaamaaleykum doo nga la wax jàll te pourtant la yàlla santaane la def li gën ci yow it la def mooy ñaanal la li nga xam ne soo ko amut mënu am leneen soo ko xasee mi dara dara dara ñàkkatu kon yooyu bokk na ci mat a mbokk yi ñu xamee ku baax a baax ñu ngi sànq suñu waxtu kon ci yoo xam ne naam yu baax la yu lislaam santaane la waaye dañ koy jox ci waxtu la ëpp tubaab yi ko xam tubaab gis nga bañ ne bu ñu ñoo wax sax dañ ko tay nii lañ lay def nii romb jàll parce que pour ñoom seen temps dafa ëpp maanaam dañ koo soxla feneen yow nag da nga romb taxaw boo jógoon fii jëm ci marché bi bala nga àgg léeg nga def waxtu ci ay nuyoog jàmm jàmm jàmmante kooku mooy jàpp ni dafoo dara booba yaa ngi sànq waxtu te yëgoo ko yooyu yëpp mat na bàyyi xel boo xa baax kon lan moo war jullit bi kon ci waxtu bi ginnaaw nii la amee solo ñi ngi koy sànk nii li ko ci war mooy bi ci njëkk mooy na fexe ba jariñoo waxtu ndab la loo xam dañ la ko jox ngir nga daf ci fexeel ba loo ko mën a gën a duy nga duy ko bul xeeb wenn yiw bul fàtte wenn yiw exploité waxtu ba mat sëkk loolu lañu la jàngaloon alxuraan daa fa ida faraxta fansab adduna ñaari fi nekk jóge ci jàkk ja ak tool ya bu la nit gis nekkoo ci jàkk nekkoo ci tool tool nag maanaam yaatu la jublu mu wax tool rek mais bépp yëngu bu nit di liggéey ngir di ci am ngërëmul yàlla fii ci àdduna wala di ci mën a jariñ doomu aadama loolu tool la kon jàkka ji ak tool yaa fi ne diggante bi leneen nekku fi fa ida faraxta fansab leneen nekku fi fa ida qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah fu ngeen dégg ci jàkka ji dellu leen ci tool yi loolu borom santaane kon nit ki amul temps beneen bu muy def leneen soo nekkee ci tool yi nag ba coono jàpp la nelaw jatt la nga nelaw boobaa nelaw yi jaamu yàlla lay doon ndax def nga ko fi nga ko war a def waaye du nelaw yoo xam ne dangaa naan ay doon wala nga naanum soow ngir bëgg mën a nelaw du yooyu ku xam waxtu doo ci woyofal dara xoolal yonent bi alayhi salaam wax ju am solo ji mu waxoon boo xam ne l'islam rek ko am mooy yonent dafa waxoon ne ku ci yor njëmbat ku ci yor njëmbat ñu ne la bis pécc ngi taxaw nga yor ci sa loxo boo ko mënee ji balaa bis pécc ngi taxaw na ko ji loolu li muy tekki mooy jëf bul séenu sax meññen ma bul neen na lii kat du ko def parce que jariñ dara comme neen la bu ñu ne loon bis ngi ne taxaw mu ne la nga yor njëmbat ci sa loxo man koo jëmbat balaa adduna tukki fexeel ba jëmbat ko adduna dooru tukki loolu yonent alayhi salaam waxoon in qaamati saa'atu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istataa an alla taquma saatu hatta yaghrisaha falyaghrisaha loolu li li muy tekki li ñu war a dégg mooy ab julit wërta xeeb lenn lu baax bul ne lii du ma gis njariñam wala duma fekk njariñam li wolof di wax njariñ loo fekkee loolu lépp yàqu la ab julit du ko wax julit moom du wax njariñ loo fekkee mais lépp lu mën a jariñ nit dangay ngay ne warteef boo war def la ndax même ku ca mën a jariñu yow perto boo fekkewul njariñul àdduna yi tuyaaba ji dana la fekk fa nga dëkk bi ci des it ñu xam ne waxtu bokk na ci li ñuy laaj nit bis nit du faatu jëm fenn ti laajuñ ko waxtu yent yonent bi alayhi salaam waxoon waxtu ci la bokk ndax mooy sa jeunesse jamono ndaw ji nga toll yonent bi alayhi salaam nee na bala ngaa jàll boucher bis penc bala ngaa boucher dana laaj sa temps bi loo ci defoon bi nga nekkee gone sa sa sa cër yëpp nangu loo defoon ci cër yooyu mooy xadis bi doon wax ne an umrihi fi ma naa sa dund gi loo ko jeexal dund gi ay temps la ay waxtu yu limité la ci loo ko jeexal borom bi daan la ko laaj ci loo ko jeexal kon kuy dund ku ne war naa bàyyi xel loolu bu ko defee waxtu it daa am li tax waxtu am solo mooy dafa am ay xaq yoo xam ne bu la ci xasee raw mënootoo koo dabatal xam nga dañuy wax ne am na xuququl waqti ak xuququn fil waqt xuququn fil waqti manis na ko dabaatal waxtu wi julli waroon na la ba julli woo ba waxtu wi raw la mën ngaa dem fay ko loolu xaqun fil waqti la waaye xaqul waxti bu la xasee raw jeex na ñeenti wax ñeenti waxtu na ñoo am ci nit waxtu xéewal ak waxtu nattu waxtu topp yàlla ak waxtu mooy yàlla ki nekk ci xéewal am na xaq ju lu laaj mooy na sant yàlla ci xéewal boo ci nekkul di def loolu neex ba xéewal nga jeex ñàkk nga waxtu woowa te la xañ na la ko mënatoo ko dabaatal ku nekk ci nattu na muñ soo nekkee di saalit ak jàmbat ba ba mu ba musiba ma wàcc xaq ya la waxtu woo amee loon dem na te mënatoo ko dab yooyu mat a xàmmee la euh, la na Ibn Atali doon wax nee na mu wenn waxtu woo xam ne dana ñëw lu dul bu yàlla am na ca àq ju bees joo xam ne nit ki amee na ko ko léegi nag nit ki nan ngay toppe sàggane àq yàlla ngir àq yeneen yu dul yooyu loolu ibnu Atayla moo ko doon wax di soññi nit ñi ci bëgg ñu xam waxtu ak àqam kon noonu la waxtu amee solo mbokk yi nañ ko jariñoo kon jullit day jariñoo waxtu léegi nag noo koy jariñoo bi ci jiitu mooy fexe ba organiser yàlla mi la bind moo la njëkk jàngal organise organisé fexe ba nga nos sa waxtu lenn lu nekk bu jotee nga wutal ko waxtu ku nit ki jaadu woon na mu am benn programme bu xëyee wax ne tey de nangam nangam dinaa ko def loolu mooy tax bu jant bi sooyee nga mën a muhaasaba sa bopp waaw li lim bala ngaa tëdd nga toog ne waaw la nga tër loolu ndax dafa nga lépp tey loo ci defut nga xam lu tax dafa ko waaye am na ci ñun ñu bari ci ñun dañuy xëy rek ba jant bi so léeg-léeg defal yàlla dara duñ defal adduna dara sànq bis bu ëllëgee noona kon faw waxtu ñu organiser ko boobu ma bi ci njëkk loolu la euh, imam Ghazali waxoon ne alayka bit tanzim wa iyyaka an ta'mala bima ittafaqa kayfa ma ittafaqa bal alayka bit tas bit tanzim fa bit tanzim tazharu barakatul awqat daa waxoon ne na ngay organiser waxtu ndax ci organiser waxtu ci la barke waxtu di feeñ loolu mooy lan mooy nga gis koo xam ne di ndiir su gàtt la dund liggéeyal fi yàlla liggéey bu ñu soow gis ku dund lu ko ñaar ci deful yàlla dara kon kee wax wu tuut dafa am barke fii nii xamuñ fi taarix mag mu fi dund téeméeri at daanaka réalisation yu rëy yi ngi fi yëpp nga xam ne ay siècle la ci àdduna dund mag ñu ko fi liggéey ñëpp kenn dund ci téeméeri kenn kon nosoon seen waxtu organiser ko fexe ba jariñoo ko teel a jóg ci la leen war xoolal Sëriñ Tuubaa radiyallahu wo ñu bari ci ñun fii dangay dem ba am ñeent fukki at doo dafagun dara jàppee sa bopp ba tey gone bu ñu waxee nga ne gone la bu bu ñuy lim gone yi sa bopp ngay jiital te am nga ñeent fukki at Sëriñ tubaab bi mu am vingt-quatre ans lay fekk na mu tàmbali taalif yi téere mu lay yi ni sudur nee na nee na ana charrat la ko def loolu ñaar fukki at ak ñeent la ci moom parce que ama chara la gane àdduna char dat kon vingt-quatre ans la am bi muy taalif téere boobu te xam ngeen taalif téere kenn du xëy def ko fii nga jaar ba def ko bi ci des it mooy jamono yooyu ñoom bi ñuy jàng bokkut ak léegi si nga xam ne téere boo soxla mi ngi sawet jàngalekat yaa ngi sawet ñoom booba téere bu nit jàng ci àll wu nga ko bind